alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa xabibina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bi nu sant yàlla jullit ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu mbooloo mi teew ci barab bu sell bi ak képp koo xam ne yaa ngi déglu kàddu yi ak foo mën a nekk di yeesal sunu ziyaara ak sunu ndokkeel ci mbooleem jullit ñépp ci weeru sell wi ñu nekk rawatina ci fukki fan yii ci digg bi nga xam ne eh, ay fan yi njëggal la njëggaluk sunu borom subhaanahu wa di am mbégte di dalal sunu gan ñu tedd ñi ginnaaw bi ñu nuyoo sunu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi te buñ ci tuddee sëriñ Sidi moom Cheikh Mouhamadou Awa Balla eh, teg nuyoo bi ci loxoom mu eggale na ko ci kilifa yépp noo ngi dalal sunu gan yi ki nga xam ne mooy professeur Mouhamadou Lamine jonn moom lañu dalal tey mu wara waxtaan ak ñun tomb bu am solo boo xam ne jullit ñépp lay teel waaye bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu ne tuuti ci moom moom Cheikh Mouhamad Lamine Diop euh, Cheikh Mouhamad Lamine Diop mi bu dee ci wàllum jàngam ni ko doomi soxna yépp baaxoo defee mooy njëkk jàng alxuraanul karim loolu nag mi ngi ko defee ci daaray Maam Alxaaji Raasin Mbay fële ca Louga gannaaw bi loolu jàllee mu dem ci école bu siiw boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko muy manaar manaarul hudal islamiyya ca Louga foofu fa la amee eh, certificat ak brevet ba amee fa bac waaye boole woon kook nag di jàng ci majaalisu Cheikh Mahmoudan Mbacké moom sëñ Murtada eh, gannaaw bi la dugg université bu piir foofu la jànge ba amee fa licence fii ñuy wax ak yéen nii ab jàngalekat la professeur la ci nouveau lycée fële ca Louga booleeg di jàngale itam ci école Cheikh Mouhamadou Mbacké moom ñu doon léegi booleeg nag di def yëfi borom xam-xam mooy di gëstu ay gëstu ci ay shaxsiyaat ku mel ne Cheikh Mouhamadou Murtada def na ci moom ay gëstu ku mel ne Serigne Sambay eh, nekk daal di ci jàng ak jàngale di yëngu ci xam-xam. moom lañ dalal tey mu fas yéene waxtaan ak ñun ci at-taxadiyatul mu'asira gàllankoor yi nga xam ne moo taxaw ci kanamu jullit ñi moo xam gàllankoor yu juddoo ci biir jullit ñi la moo xam yoo xam ne dafa euh, jóge ca bitti te lépp rek doon loo xam ne day gàllankoor euh, doxuk jullit ñi jëm ci kanam insha allah danañ ko jox kàddu gi mu dikk ñun ci loolu ñuy fàttali rek ne Euh, waxtaan wi dana jàll ci mbooleem rajo yi nga xam ne ñi ngi danañ ko danañ wax liste bi ci mujjantal waxtaan wi waaye mbooleem rajo yi nekk ci département bu Bakke euh, tàmbaleeku fii ci dëkk bi daaru Moukhty FM ak yeneen euh, rajo yu bëree bëri Touba TV itam dana ko jàllale naka noonu it Lamp Fall Lamp Fall TV ak lenn ci ay sit lu mel ni Touba Vision ci YouTube kon ngir bañ guddal rek dañuy daal di jox kàddu gi professeur Mouhamadou Lamine Dione mu dikk ñun ci thème bi bismillah alhamdulillahi zil ghufrani wal karam summa salaamaani abdal xalqi kullihim ala allazi saada fil arbaa'i wal ajam muhammadin xayri xalqillaahi albihim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci barab bu tedd bu màgg bi di barabu lislaam booleeg ci waxtu tedd wi di waxtu koor di shahru ramadan al mubarak ñetteel baat ci dëkk bu tedd bii di dëkk bu nu xam ci xam-xam ak diine di dëru dëkkub lislaam tey jii ñu ñëwoon fii ngir laabiranteeg suñuy mbokk ab tomb boo xamante ni dañ koy nafarante ak yéen ngir la ci suñu xalaat ñu génne ko ci kenn ku nekk ci yéen lam ca xalaatit mu baaxin ko tomb boobu nag du lenn ludul fi jamono bi toll ak fi réew mi toll ak fi lislaam bi toll ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni amaana lu ci bari lu wuute la ak alquraanu karim lu wuute la ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa waaye lu wuute la ak njàngalem mag ñu baax ñu fi nekkoon nga xam seen dund yépp dañ koo jeexalal ci liggéey lislaam mu mel ne que ni la Jamaluddin Afghani waxoon ni damaa dem Europe fekk fa lislaam te fekkuma fa ay jullit ma ñëw Afrique fekk fi lislaam te fekk ma fekk ma ñëw Afrique fekk fi ay jullit fekk ma fi lislaam mu mel ne ni lam ca jublu du lenn lu dul jàngaleem lislaam ak valeur yi fi lislaam bàyyi woon danoo dem ba jëmmi jamono mu mel ne ñu tënkul ci diine ji sax danoo mujj jël valeur yi di ko jëflante ñoom ci seen biir ñun ñi nga xamante ni ñun la ko yàlla wàcc woon ci ñun ñu sàggane ko foowe ko ba ñeneen jël ko ci ñun ban wëlbatiku mel ne dañ koy roy ci ñoom te xamuñu ñun loolu la yàlla wàcc woon ci ñun wàcc ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne ne alquranu karim borom bi tabaraka wa taala dafa wax ni ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un ak mbonte ak yàqute fees na ci pàkk suuf yi te nit ñi ci boppam ñoo ko fàggul seen bopp moo tax ñu waxoon ni danañ dem ba jëmmi jamono mbonte ak yàqute ak caaxaan dana tasaaroo ci réew yi yéen ñi gëm yàlla gëm yonent bi dangeen dem ba ci ñi ngeen yaakaaroon tàllal leen seeni loxo di leen ñaanloo ngir bëgg loolu dañ ci kaw suuf ñu def seeni ñaan def seeni lawraat def lépp lu ñu man seen diggante ak seen borom te dara du ci sotti lu ko waral moom mooy ñun ñoo dem ba bàyyi fi li nga xamante ni moom la yàlla wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon dafay mel ne li yonent bi waxoon ni la tattabi'anna sunana man sunana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law daxalu fi juhri dabbin la lattaba'tumuhum keroog bi ko yonent bi waxee saxaaba yi dañ ni ko ya rasulullah al yahudu wa nasara qala faman yonent bi da mujj jamono da ngeen dem ba roy yoonu ñu leen jiitu woon ji royu leen ci seen i pas-pas royu leen ci seen i ngëm-ngëm royu leen leen ci seen i comportement muy yahudi ak nasaraan yi saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee lool ñoom dañoo yéemu ba ni yonent bi al yahud wa nasara yonent bi xamal leen ni kan ngeen di roy ku dul ñooñu da ngeen dem ba mujj jamono ñooñu rek ngeen di roy te loolu Molière waxoon ni. quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans les beaux côtés qu'il lui faut ressembler waxoon ni nit ki booy roy nit da ngaa war a seet la nga xamante ni mooy la gën ci moom la nga xamante ni mooy la gën a rafet ci moom nga roy ko ci moom ay waroo seet nit ki rek lépp lu mu la indi rek nga jël ko ci moom dafa mel ni ci jamono bii ñun foofu lañ toll. tey jii bu njàngatee nadd la. ci jamono Seydina Omar nga xamante ni Omar bi mu yablee ci Saad ibn Abi Waqqas ni ko na envoyé nadd la Irak mu dox fa mission keroog nadd la ba mu demee Irak dox mission ba nga xamante ni moom la ko Saad digal tam bàyyi ko ci Seydina Omar mu taxaw ci montagne ngir waajal waxtu julli jaamu boromam tabaaraka wa ta'ala nee na nadd la bi mu kàbbare ni allahu akbar allahu akbar am na jëmm ju nekk ci montagne boo xamante ni gisul jëmmam ja waaye ba mu ne allahu akbar nee ko kabarta kabiran yaa nadd la màggal nga ko màgg yow nadd la nee na ba mu ca tegee mu wax ni ashhadu an laa ilaha illa allah mu dégg jëmm ji di wax ak moom ci suuf daani ko kalimatul ixlaas yaa nadd la ah, kàddu gu sell ngoog ba mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah da caa teg ni ko huwa naa bi bihi isa ibn maryam alayhi salaam jëmu jooju nga tudd de mooy jëmm ji nga xamante ni yonent yàlla isa moom la ñu bégale woon moom la ñu waxoon ni dana ñëw te bu ñëwee moom mooy mujjug yonent mooy ki nga xamante ni moom mooy la dernier profet comme ni ko alxuraan indee mubashiran bi rasuli yati min baadi ismu ahmad ku ne xam ne ni muxaddimatul xidma bi ñuy jàng ci yoonu murit Cheikh Ahmad Bamba bi muy julli ci yonent bi julli na ci yonent bi ba julli ci moom ci baat boo xamante ni ci laminu grec mooy farxalit buñ ko traduire en rab mooy ahmad te boo xoolee injilu Barnaba da danga fa fekk baat boobu te baat boobu moom ci la leere woon ni kat dana ñëw ci ginnaaw Isa yonent boobu xam ni mooy collecteur lépp muy Seydina Muhammad moo tax mu ni ko kooku nga tudd de huwa allazi basharana bi Isa ibn Maryam muy sayyidina ba mu continuer moom noonu mun ko xayya ala salaa mun ko tuuba man saa ilayha wa wazara alayha texe de ñeel na ki nga xamante ni jëm na jublu ca barab boobu ñuy wootee ngir jaamu suñu boroom mu tegaat ci ni ko xayya ala al falaa mun ko xat aflaxa man ajaaba da'iya llahi ba mu tëjee ni allahu akbar allahu akbar mu ne ko axlasal ixlaas yaa nadd la sellal nga dëgg dëgg sell yow nadd la xarama allahu biha jasaka ala naar baat yi nga tudd day yaa bis naka tey suñu borom xaraamal na ci sa yaram safara waaye nag naa la dénk ba mu paree mu ne ko nadd la ni ko xat asmaatana sawtaka fa arina shaxsaka déggloo nga sa baat waaye wan sa jëmm ba mu ko waxee rek ak jëmm daal di xar ci lu mel ne aw xeer montagne bu mag génn nga xamante ni melokaan mu doy waar la yor muy nit doon jëmm ju yéeme mu ni ko yow ndax da bokk ci malaaka yi suñu borom yi wala da ngaa bokk ci suñu borom ñi mu bind ci ay jinne wala boog da ngaa bokk ci taayifatu min ibaadu rahmaan bokk ci mbooloo mi nga xam ne borom da leen a sàkk ñu koy jaamu. mu ne ko man de maa ngi maa ngi tudd Zurayn ibnu Bersamila ana wasiyu Abdu Salih Isa ibnu Maryam askanani fi hadha al jabal wa daali bi tuulil baqaay ila xiina nuzulihi man de Zurayn laa tudd ci jamononte yonent damaa jamononteeg yonent yàlla Isa ma ñaanoon ko mu mu ñaanoon boromam ni ko kii kat bëgg naa mu bokk ci ñi may seede bokk naa bëgg naa moom it mu bokk ci ñiy seede ñëwub Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye li am solo ci li nga xamante ni moom la ko wax te nga xam ni dafa dëppook mawdon bii ñu war a waxtaane wi at-taxadiyaat al-mu'asir da ko wax ni ko yow nadd la boo demee ca Seydina Omar nanga ko wax ni ko xaddana al amru mbir mi de jege na mbir mi de jege na ay jukkoo ngi nii yoo xamante ni bu demee ba feeñ ci xeetu Seydina Muhammad kon bokk na ngeen daw na ngeen daw fal haraba al mu siteel ko ci ay comportement ak i melokaan yoo xamante ni dana feeñ ci jamono rawatina ci jamono bii ñu nekk lam ko ci njëkk wax mooy da ko ni iza staghna rijaalu bi rijaal wa nisaa bi nisaa bu ngeen demee ba mujjug jamono góor yittewoowul lu dul moroomu góoram nga xamante ni muy ay xeet yoo xamante ni ay mindeefu suñu borom lañu doon yoo xam dañuy dem ba ni leen yàlla bindee mu mel ne neexatu leen ñu bëgg yor melokaan woo xamante ni melokaan wu doy waar lay doon doon ay góor ba pare di ànd ci seen biir di sëy ci seen biir mu ni ko bu ngeen demee ba mel noonu ci jamono yi ci xeetu Seydina Muhammad na ngeen xam ni kon daw jot na ci jamono boobu ku ne xam ne ni réew mi di France dem nañ ba góor ñi bi ñu wootee ci mu mel noonu ngir mën a am seen i droit dañ leen a wax ni leen faw ngeen di jël seen baaraam bi seen nopp yi di ci takk jaaro ba fu ñu leen gisee mën a xam ni kat yéen ñii kat yéen ñi nga xamante ni sàkk woowee ngeen ngir dox ca anam googu pour ñu mën leen a ràññeek ñeneen ñi réew yi di France foo doxee ba gis góor bu takk jaaro rek da xam ne ci mbirum góor jigéen moom ca la nekk te nadd la ci jamono dina Omar ci la waxoon loolu yóbbante ko ci Omar te ci jamono bii leen gën a dund loolu mu wax ko di ko wa nisaa ubi nisaa da ngeen demit ba jigéen ñett ñoom it wut seenu làng ñoom ci seen bopp féetewoo ci seen bopp di ànd seen biir di sëy ci seen biir su ngeen demee ba jëmmi jamono jooju na ngeen xam ne àdduna mi ngi bëgg a tukki te jamono ngi bëgg a yàqu. mu ne ko boo demee ni Seydina Omar wantasabu ila ghayri manasibihim wantamu ila ghayri mawalihim da ngeen mujj dem ba jëmmi jamono nit ñi di askanoo ci fu nu bokkul jël yeneen kilifa jàppe leen ni ñoom ci ñooy seeni kilifa li nga xamante ni moo doon kilifteef li nga xamante ni moo doon moo moo doon moo moo doon askan wu baax danañ dem ba nit ki jëm jëm mujj jamono mu jaay aw askanam di di di di di mbubboo beneen askan boo xamante ni boo xoolee la muy mbubboo ci ñoom amul benn valeur ci diine tey jii ngay wax ak nit ki mu ni la Molière nee na wala mun la Kant wala Descartes wala mun la Aristote nee na moo koy gënal mun la Cheikh Ahmad Bamba nee na wala Seydi Hadj Malick nee na wala meneen magu diine ci magi islam yi xamante ni dem nañ ba nit ñi am complexe ñu waroon a génnee valeur boobu nit ñi dem ba am ba am complexe boo xamante ni tudd ñooñu kat moo leen di gënal sax ñu tudd suñu mag ñu baax ñi nga xamante ni ñoom lañu yàlla booleel. nad la ni ko yahusa ko danañ dem ba mujj jamono ñoom danañ jël yeneen i kilifa def leen ñuy seeni kilifa danañ dem jël yeneen valeur jël ko te ñooñu ñuy jël kat bu ñu xoolee xeet wan bokk wala askan wan bokk wala diine jën bokk ñooñu dañ leen te ji boo jàngee ku mel ne Hegel nga xamante ni day wax ne l'homme blanc est dominé par la raison mais l'homme noir est dominé par son instinct waaw nee na ñoom tubaab bi ñoom ñu weex ñi li ñuy def lépp ci raison lañ ko teg ci xam-xam ko teg ci xel ko teg mais nee na ñun ñun nit ñu ñuul ñi li ñuy def ñëpp ci instinct lañ ko teg instinct ça veut dire moom mooy ñun li ñuy def dañ koo méngaleeg yàlla ci suñu borom musal waaye dañ koo méngaleeg xar mi wala bëy wi wala nag wi nga xamante ni gétt gi muy dem dem gi mu fay dem dafay dem ngir tàmm gim tàmm di dem ci gétt gi ba nga xamante ni bu ñëwee ba ci gétt gi day taxaw du mu am xelam la la jëfe waaye tàmm gi tàmm gi ci boppam moo ko moo tax bu mu ñëwee ba foofu mu taxaw nag wi àll ba muy sàmme day dem ba foofu mu taxaw fa ndax xam ne ni fii la daan sàmme tàmm gi mu ko tàmm mooy foofu lañ ko daan yóbbu bu ñëw ba ci mbalka mi day taxaw ndax xam ne ni fii la war a naane même bu ci ndox amul bu ñu demee ba ñooñu nga xamante ni ñun ñoom lañuy ñu mbubboo di leen puukareewu nga xool ñun ñoom fi ñu classé ni l'homme noir est dominé par son instinct ni ñun li ñuy jëf lépp ni dox lépp li ñuy wax lépp daanaka ci ci ci ci tàmm rek lañ koy def nga bëgg a jël ñooñu kat bëgg leen a jàpp ne ñooy say kilifa bëgg a woote ni yow ab intellectuel nga te intellectuel bi ngay woote du caagan ki ni da koy woote kat wane kat sa say kilifa yi réew say borom xam-xam yi réew say valeur boo bëggee leeral Afrique noire wala wala der bu ñuul taxawaay bi mu am ni ko Cheikh Ahmad Bamba waxee ci Masalik wala sa yujubu sawaadul jismi safaahatal fatawus wal fahmi doo jël valeur yooyu di ko leel di ko waaye da naan Molière nee na wala Kant nee na wala Aristote nee na wala keneen nee te ñooñu la ngay wax ca ñoom ñoom daanaka boo xoolee seen i mbind dañoo xeeb der bu ñu mu ni ko danañ dem ba ñoom danañ jël di askan woo ci ñeneen ñoo xamante ni duñ doon seeni kilifa mu ni ko boo demee ni Seydina Omar ñoom mujj jamono mag ñeet du ñu yërëm du yërëm xale yi te loolu feeñ ci jamono bi nga xamante ni boo xoolee njàngale mi mag ñi jàngale woon ci jukko ci bu rafet ci comportement bu rafet nit ki ni mu war a jëflante kilifaam lu ci bari ci jamono biñ toll nii dañ koo ñàkk te dara waralu ko lu dul kat nin xeem nin xeeñcoo yeneen aada ak yeneen melokaan ak yeneen culture ba mu lëmbe suñu xel ban jàpp ni loolay dëgg fekk ne loolu kat lu wuuteeg lii yàlla bàyyi woon ak yonent bi sallallahu mu ne ko loolu na bu ngeen ci demee ba àgg ci wa kaana al mataru xaysan wal waladu xaysan dangeen mujj kon taw dana am bari lool waaye bekkoor lay mujj jur ci yéen bu ngeen demee ba bàyyi seen i valeur topp tubaab bi lim indi topp nasaraan bi lim indi yàlla mën naa wàcc ci yéen am ndox mu bari lool waaye bekkoor la leen mujj jural ba pare nag doom day mujj juddu nag doon naqaru waajuram ku ne xam ne ni jamono biñ toll nii nit dana am doomam sax te du am fitu sant ko ni ko demal ci jàkk ji nga julli nit dana am doomam te du am kàttanu kat jël ko yóbbu ko ca daara ji mu dem jàng loolu ndax nadd la nee woon na Zurayni ni nee na ko neel Seydina Omar dana dem ba mujj jamono taw day mujj jur bekkoor waaye doom day mujj doon naqaru waajuram te fi leen toll ci jamono bi mu ni ko neel Seydina Omar li wane di jamono bi dana yàqu dangeen dem ba alxuraan jii da ngeen ko bind ci anam gu rafet di ngeen ko bind ci anam gu rafet mu bari lool ñu koy jàng waaye xam-xam bi lislaam santaane woon ñu war koo ballul ci alxuraan war a dafay istinbaat min naaxiya ilmiya ci wàllu science ci wàllu lépp ñun daanaka dana dem ba mu njàng mi rek ci la ñu yem njàng mi rek ci la ñu téere yi dana bari lool waaye jëfe gi néew lool alxuraan jooju danañ dem ba mujj jamono danañ ko danañ mel ni ku koy suufeel suufeel gi ngir alxuraan kenn mënu koo fay waaye suufeel gi mooy ñi ko yor ak ñi ko téye benn valeur du ngeen leen ko jox da ngeen dem ba mujj jamono ñu koy téye duñ leen jox benn valeur boo jëloon demoon tey ji ci banque bi milliards yi fay nekk yépp gardien ba ci boppam mooy ki nga xamante ni moom mooy kii saytu banque bi tey jii boo amoon ay ay nit ñu nar a dugg ci banque bi kooku moo nar a jàmmaar jàmmaarloo ñun te pourtant boo xoolee moo fay gën a néew salaire moo fay ki nga xamante ni moo fa gën a doon sagar noonu gardien bi di téye banque boobu ba takk alal ji ci boppam mu koy saytu te jii li nga xamante ni mooy téye seenum réew di alxuraan nga am sirru ba fa la nekk da ngeen dem ba jëmmi jamono dañ koy fawe nga xamante ni suñ ndaje yi rek ñuy am tey ji ni su amoon mar day taali bu amoon ku faatu tey ji ni ak basan gu tax ripp la ñuy jël sànni ko ci digg ba ña seen waajur faatu kat ña nga ca biir ña ngay recevoir yeneen xëy na enveloppe wala yeneen moo leen tax a jug waaye jàngalekatu alxuraan sëñ daara ba ka tee alxuraan ka tee daara ka tee li nga xamante ni mooy sirrul kaw ni moom la ñuy gën a fawe moom la ñuy gën a caaxaane moom la ñuy bàyyi ca mbedd ma mu toog ne ca basan yu taq ya ñu jël ñi nga xam ne moom la jàppe ni kat ñoom ñooy les intellectuels ñooy wax naan Molière nee na wala Kant na wala Descartes nee na ñu jël leen tàbb leen ca néeg yi nga xam ne moom lañ climatisé moom lañ defar ba mu baax sàggane fa ñi nga xam ne ñoo jë ñoo téye téereb suñu borom bi tabaraka wa taala mu ne ko Zuray ne ni ko bu ngeen da ngeen dem ba mujj jamono téere bi dana ne seen kanam waaye ñi koy téye ñi koy jàng danañ leen fowe duñ leen jox seen gëdd ba mat sëkk te defe naan ci jamono bii ñu nekk ci la rawe mu ne ko dangeen dagg seen i mbokk riba bi dana tasaaroo waaye nag waxaasal ghaniyu izzan wal faqiru zullan mu ne ko nag aji am ji aji woomal ji dana laq ci seen biir ak kawe danañ ko yëkkati ba ca kaw jox ko gëdd bu mat sëkk waaye aji ñàkk ji ñu toroxal ko bàyyi ko ci suuf kenn du ko jox gëddam mu ne dana ngeen dem ba mujj jamono li wane jamono yàqu na aji xam ji dana jàng waaye xam-xam bi muy jàng lu mu ci jublu ngir ngir ngir ñodd ci poñetub àdduna bi dong wa taalamu aalimuhum al ilma li yajliba bihim dunya mu ne ko seen boroom xam-xam yi dana jàng ba jàng diine waaye ñu ci bari ci ñoomkat lan jàng bëgguñu ci lenn lu xëcc ki lan poñetum àdduna waaye daal ko na xam ni jamono jooju dangeen dem ba nit jug doon boroom xam-xam lool di màggal koo xamante ni leer na ko di moom kii muy màggal moom moo ko gën a jege boromam moo ko ëpp xam-xam moo ko gën a nafar téere suñu borom bi tabaaraka wa taala te loolu defe naa ni muy loo xamante ni ñu ngi koy dund ci jamono bii bu baax a a baax a baax a baax a baax a baax a baax mu ne ko xaraja rajulun min baytihi fa xaama ilayhi man huwa xayrun nit ju génn ci këram di dem nit jub di ko màggal di ko yëkkati te yow leer nañ la moom mi ngay yëkkati di ko màggal amul benn valeur diine bu mu incarné ba tax ñu war koo jox gëdd bi nga xamante ni moom la am. kon mbokk mi jamono bu demee ba tollu foofu yàqu-yàqu yooyu kon dafay mel ne yàqu-yàqu yooyu ay taxadiyaat al mu'asir dafa gën a songu njabootu jullit ñi. kon dafa mel ne la jooyloo woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toogaayam boobu moo Xuzayfatu al toog ba ci yàgg xelam dem ci diine ji mu xam ne mujjug jamono lam yoon bada ad diinu gharib wa sa ya'udu ghariban fa tuba lil ghuraba diine ji dafa tàmbali ci tumuranke te dana dellu ci tumuranke waaye texe ñel na ña nga xamante ni ba diine tumuranke ñu ànd ak moom yonent bi nee na bis boobu dafa toog ay rangoñam daanu xattaa ballal lisaam nga xamante ni kaala gi mu kaaloo woon rangoñ yi wàcc na ci ba mu tooy xëpp su xosey fu xool ko ni ko maa yubkii ka yaa xayral anaam ana yow lan moo lay jooyloo yow mi nga xamante ni yow yaay ngën gi mi ndéef mu ne ko fa kayfa laa ab kii waxat yaati zamanu yafqidu lislaam ala ummati fa kayfa laa ab kii waxat yaati zamanu yafqidu lislaam ala umma fa kayfa ab kii waxat yaati zamanu yafqidu lislaam ala umma mu ne ko lu ba duma jooy jamono ngi ñëw lislaam tur wi rek moo fi nekk waaye kenn du ko jëfe yonent bi yem ci cité woon bari na yem ci cité bari na wax na ko ci danañ bàyyi julli danañ bàyyi génne asaka danañ bàyyi koor ko dem ba mbirum caaxaan ñu feeñ ci réew mi muy xinaan musique mu ne ko danañ dem ba danañ ko bëgg lool waaye duñ yem ci bëgg ko danañ dem ba ña koy ña koy def ñu leen yëkkati di leen di leen di di leen jox valeur yoo xamante ni amuñu ko te liggéeyuñ ko muy valeur yoo xamante ni ku ne xam ne ni valeur yu yu am bawunu change ak ak njàngalem yonent bi te ji boo xoolee suñu média yi tey jii nii ab musicien dem am fa émission moo gën a yomb yomb junni yoon ab sëñ daara bu jàng alxuraan jàng bépp téere xam-xam doon fa sàkku ab sëñ daara bu jugoon ngi damaa bëgg leeral diine te sàkkuwuma ci dara damaa bëgg a xamle li yàlla santaane ko yonentam day jafe ci moom lool waaye aji caaxaan ji aji foji su ko bëggee da ko koy jàppandal lool. noonu ko yonent bi waxoon Xuzayf waxuma ne musique bi waaye danañ dem ba waxtaan ci wala indi sujet bu ci boo xam day leeral. li ci yàlla wax ak li ci yonent bi wax sax bu ngeen ko gis ci seen biir tey ji suñ télé yi fi nekk boo doon xool ana ban télé ngay gis boo xam dañuy wax ni kat tey jii kat waxtaan wi ñu war a waxtaanee moom mooy gis-gisuñu lislaam ci fo wala gis-gisuñu lislaam ci caaxaan wala gis-gisuñu lislaam ci ki yëngu ci musique wala gis-gisuñu lislaam ci ki yëngu ci caaxaan c'est rarement nga gis sujet yooyu ñu développé ko suñu télé yi li ñuy développé moom mooy sira jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala bokk nit ñu nu muy defare faratay julleem nu muy defe ay sunnaam xeet yooyu moom ñu ngi koy waxtaari suñu télé yi ban miir ko waaye ndax yi nga xamante ni dafa fëkk suñ ndaw ñi dafa fëkk shababul muslima bi nga xamante ni xale yi jub nañ jëm ci moom ndax nit ki ñett dafay dafay dafay nekk ñett yi dafa am doole ci doomu aadama bi lu mel ne li nga xamante ni da koy dégg ci noppam dafay day am taasiir ci moom day am jeexantal ci moom ak li muy gis ci bëtam ak li nga xam ne da koy dégg te yooyu ku ne xam na ni ñoom occupé nañ ko moom nañ ko ba am ci doole joo xam doole ju doy waar lan ba suñ ndaw ñi nga xamante ni ñun moom lañ am ñu jëm jug jëm ci lool te amuñu benn possibilité boo xamante ni ñun danañ mën a accès ci foofu pour mën a orienter ci ndaw ñi pour teg leen ci yoon wu jub kon mbokk yi kon loolu bokk na ci li yonent bi waxtaanoon na Xusayfatul Yamaani ci fi jamono bi toll ak fi yàqu-yàqu yi toll yàqu-yàqu yooyu nag mbokk yi ñu séddale ko ci ñaari xaaj am na ci yoo xamante ni yàqu-yàqu yi la nekk suñu biir am ci yoo xamante ni dafa nekk ci bitti muy ak taxadiyaat yoo xamante ni daaxaliya la am taxadiyaat yoo xamante ni xaarijiya la ci taxadiyaat yooyu ñu gis ni ponk bi ci ëpp solo bi nga xamante ni mooy fa la yàqu bi gën a amee fa la gën a fa gën a fese fa la tàmbalee sax mooy ci al al usra muy ci wàllu famille famille dafa am doole ci diine famille dafa am dafa am kenn bu rëy bu muy représenté ci ci société nga xamante ni su baaxee baax na waaye su yàqoo rek lu bari mën naa yàqu ci société bi kon la koy fondement la koy taxawal loolu lu jar bàyyi xel la lu jar a saytu la lu war a lijjanti la ba nga xamante ni kat loolu dana mën a doon loo xamante ni meññant lay doon moo xamante ni dana mën a taxawal société bu baax xale bi bi mu ne yaayam damaa bëgg nga wutal ma soxna yaay ji ni ko dama lay may sa doomu nijaay ji ni wax kumba ah mu ne ko kumba de yaay taaru na waaye dafa amul dara dafa ñàkk sama doom ñu jaay yooyu dañoo amul dara mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko kon ñu may la faatu mu ne ko faatu de moom moom de ñoom taaru na moom faatu taaru na te am na alal waaye muridul xasaba wan nasaba man li ma bëgg mooy koo xamante ni dafa am juddu bu rëy am askan bu rëy yaay ji ne ko kon man kat yaa ngi may bëgg a jaaxal ki ma la njëkk a wax kat nee nga mag diw taar moom taaru na waaye dafa ñàkk kii nga ni ma ma wax la keneen nga ni ma moom taaru na am na alal waaye moom ab juddu la amul kon yow loo bëgg mu daane ko man daal yaay damaa bëgg foo xamante ni su ma ko amee dana mën a defar société bu baax mu ne ko ko kon kay yow da ngaa bëgg a dellu ca waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu waxoon ni tunkakul mar'atu li arba'in li maaliha wa li jamaaliha wa li diiniha wax ni fasfar bi zaati diin taribat yadaak mu ne ko wax këy nag yaay ad diinu nag ad diinu nag diinu moom mooy taqiq as-saada diinu mooy li nga xamante ni mooy defar saada kon buñ bëggee nii dañuy muwaajaha at-tahaddiyat al-mu'asira base ba fan war a njëkk a def mooy xool fan waaye fondement ba Abu Aswad ad-Du'ali dafa mas a waxtaan ak njabootam mu ni leen laxat ahsantu ilaykum sigaaran wa kibaaran qabla an tuuladu doomi ni ko yow yaay yow baay kayfa ahsanta ilayna qabla an nuulat mu ni leen yéen samay doom damaa rafetal ci yéen ci bi ngeen nekkee ndaw lu jiitu ngeen gane àdduna damaa rafetal ci yéen doomi ni ko kayfa ahsanta ilayna qabla an nuulat yow suñu baay nan nga rafetla nan nga rafetale jëmale ci ñun lu jiitu ñun ñuy gane àdduna mu ni leen ixtartu lakum min al ummahat man la tusubbuna biha dama leen a tànnal ci ay jigéen jigéen joo xamante ni kenn du leen ŋàññi ngir moom kon taxadiyaat yi bu ñu ko bëggee mu waajaxa tomb ba ca njëkk la war a njëkk a defal mooy fexe ba askan wa fa muy bawoo fa muy tàmbalee cosaan la ñu fexe ba rafetal ko ndax loolu lu fa baaxee rek mën naa doon loo xamante ni luy defar société lay doon luy mën a muwaajaxa la jànkonte yi ak njàqare yi nga xamante ni moom la ay umma islaamiya di jànkonteel ulama wu ijtimaa yi yépp ñu yëngu ci wàllu sociologie ñoom ñëpp d'accord nañ ci ni al usra hiya imadul mujtama usra mooy fondement mooy base mooy keno bi nga xamante ni moom mooy tee ab société ab société usra bu baaxee société baax na waaye usra bu baaxul ab société mënut a baax kon mbokk yi boobu benn la ci tahadiyaat ad-daaxiliya yi nga xamante ni day muwaajaha abnaa'ul muslimiin ñaareel ba moom mooy ñàkk gi ñu ko saata ci suñu biir ñàkk gi ñàkk nga xamante ni bari na ku këf bari na ku nu fëkk dugal ko ci yeneen diine dugal ko ci yeneen or yeneen organisation dugal ko ci yeneen munazamaat mu cay liggéey boo xoolee fii ci réew mi am na jëmm joo xamante ni bokkoon na ci ñi doon liggéey ci munazamaat yi nga xamante ni laa diiniya la demoon ba am ci doole joo xamante ni demoon na ba buñ bëggee taxawal ab église ci réew mi financement ba ca loxoom lay jaar te pourtant ay baayam jullit lan ay ndayam jullit lan mu mu jànge ci réew mi génn jànge ci bitim réew ba dem na fi Sorbonne dem na fi fu ne jàngi fa ba dem fi Libye ba dem fi Trablos dem na fi fu waaye dem na ba ba ba jaxasoog ay famille ak ay kuréel ak ay ay nit ñoo xamante ni ba jaxasoog ñoom ci seen i pas-pas ban wàll ko ci seeni i pas-pas ba mujj ba bind livre boo xamante ni bokk ca ñooñu ba mu mujj doon seen i njiit nga xamante ni bu ñu waree daje sax bokk na ci bu ñu doon juróom-ñaar wala juróom moom faaw da cay bokk ba mujj bu ñu waree tabax église fu ñu ko mën di tabax Sénégal financement ba ci loo xam lay jaar boo liiree livre bi mu bind di leeral li ko dugaloon ci loolu ak ni mu ci génnaatee yàlla suturaal na ko ba mu génnaat ci ba bind livre ba leeral la ko ci dugaloon boo ko boo ko boo ko jàngatee da ngay xam ni environnement lu am solo ci la ci dundug doomu aadama bi waaye nag ñun mbokk yi ku ne xam ne ni faq rek dana ci dugal nit ki ñàkk ñàkk bari na ñu génn diine ji bari na ñu dugg ci yenn organisation yi bari na ñuy xeex diine bari na ñu ñuy dal ci kaw lislaam alal dong lañ leen jox kon dafa mel ni jullit ñi bu ñu organisé woon ci seen bopp ba mel nan war a mel ba li ñuy jot ci ay xeetu ndimbal ñu koy tasaare ci jullit ji ba ab jullit du neex a fëkk kon danañ mën a taxaw taxawaay bu mat ci diine lislaam te ji boo xoolee ci jamono yi Seydina ci ci xilaafatu Omar ibn Abdul ku ne xam na ni ñaari at yi mu def ak lu topp asaka ji dem nañ ba di ko dajale ngir séddale ko mënunoo am ñun ko jox ngir égalité bi amoon foofu ak xilaafam ni mu ko tegee ci yoon dem ba mënunoo am kun jox asaka boo demee ci réew mamlakal arabia saoudia fi nuy wax ak yéen bi ñu fa découvrir pétrole ëpp na soixante-quinze ans ci ren te jii ba biir malak mamlakal arabia saoudia am na ñu fay dund ñoo xamante ne ay pauvre ak ñàkk mën leen di sonal lool kon taxadiyaat yi nga xamante ni muwaajaha abnaul muslimina bokk na ca mbokk yi bokk na ca mooy faqru gi ñàkk gi te loolu dara warul ko mooy manque d'organisation bi nga xamante ni moom moo nekk suñ biir te xam ngeen ni ak ñàkk ak yi pexe moo daaneelu Union soviétique ba xutbul alam bi tax soo ko taxaw américains yi taxaw xeex leen ci bele boobu mu leen doon jox di ko téye di leen ci xeex ban daanu ba taxawal moom jëmmam ci boppam dem na ba ba ñoom xam ni jullit ñi pour mën leen a daaneel danañ fexe ba xool ci minaax yi ixtisaad ci le plan économique ak sur le plan politique social lépp ñu xool ban anam nga xamante ni soxla nañ ko fa ñu jaare leen fa ba xeex leen ba xeex leen fa boo xoolee suñu réew mi lu mel ne Sénégal gii rek ñu nekk nga xam xamante ni boo doon xool leen am ci ay bor ëpp na vingt mille milliards ci ay bor te ñu ne ko jox ñépp xam na ni dana bor yi dana gën a yokk waaye li ci jublu moom mooy fexe ba ak ñàkk di gën a law ci réew mi fexe ba ak ñàkk di gën a law ci réew mi ñu leen di soxlawoo di wuti ay aajo ci ñoom di wuti développe développement ci ñoom ñu ni koñe ci yenn points yi bu ko defee daanaka ñun dañuy doon ay surga ci ñoom rek moo tax ñu ne taxadiyaat yi nga xamante ni moo gën a sonal umma islamiya bi la ca bokk mooy ñàkk gi ci la bokk kon mbokk yi loolu bokk na ci li ñu indil problème ci taxadiyaat ad-daahiliya yi bokk na ceet ñàkk a mën a financer sunu njàngum doom sunu njàngum doom ndax tey jii nii da ngay gis xale boo xamante ni xam-xamam day màcc ci wàllu science mu génn dem bitim réew tubaab bi bu demee ba xam fi capacité am toll bu xamee ni xale bi ku xarañ la rek daanaka da koy daal di da koy da daal di jëfandikoo jël ko mettre ko dans les bonnes condition lépp loo xamante ni yittewoo na ko mu jox ko ko ba mat sëkk féetale ko cim réewam ndax jàppandal ko lépp loo xamante ni yittewoo na ko kon ñun ay ñun jullit ñi bu fekkoon sunu njaboot organiser nañ sunu biir ba xale yi ñu leen di tàggat. ci wàllu science ci wàllu technologie ci wàllu yépp ba nga xamante ni danañ ci dem ba àgg ci fu bi àgg danañ dem ba lu bari ñun danañ ko mën a yoral suñu bopp te duñ ko mën a jiggaani di ko wuti ci feneen ñàkk a suñu biir tax na ba ñoom ñoom ñu teel ko ci bopp nag am fi toll nii daanaka boo xoolee lu ci bari lu ci bari ci wàllu technologie lu ci bari ci wàllu science lu ci bari ñun dañ koy jéggaani ci ñoom te loolu bokk na ci li ñu gën a gàllankoor ñu mën a tax duñ mën a muwaajaha duñ mën a jàkkaarloo ñoom ba li war suñu digganteeg ñoom lépp ñu doxal ko moo tax fi nu mujjee moom mooy di jël suñu njaboot di leen forcer di leen forcer ci lal ci liggéey duñ leen bàyyi temps bi ñu war a jël ñu jàng ñu jàng ko kon mbokk yi ñaareel tomb ba ñàkk gi bokk na ci li waral problème yi ñu am muy di taxadiyaat addaaxal yi boole na ci muy internet bi mu ñu internet bi mën na day dem ci ci ci ci day doon lu yaatu mën nañ cee dugal Facebook bi mën nañ cee dugal WhatsApp bi mën nañ cee dugal lu bare bare xam loolu tubaab di wax l'oisiveté xamante ni ñi ko ñi ñi ko doon taxawal daanaka ma Mark Zuckerberg nga xamante ni moom moo taxawal Facebook wax na ni sax ni WhatsApp instant bi jënd na ko nga xam daanaka bi mu ko doon taxawal lépp ci vité la ko doon nooy nit ku toog koo xam deful dara rek jékki-jékki am na xam-xamam di xalaat di xalaat ba créer dara waaye bi mu ko créer ñun jullit ñi boo xoolee ñu dugg ci ci anam goo xamante ni. lim ni yàqal moo ëpp junni yoon ka lim ni defar ixsa yi mujjee def yëpp nga xamante ni ay nit ñu am xam-xam ci wàll woowu gëstu nan gëstu nan ci réew yi nga xamante ni daanaka dañoo ëpp li ñuy jëfandikoo ci wàllu internet bi seetlu na ni xale yi nga xamante ni dañoo tàmbali ci fukki at jëm 18 ñu ci bari xam nan lu aju ci wàllu ci ci lu wàllu wàllu jins ñu bari xam nan wàllu jins te lu jiitu ñoom ñuy ñu ñuy am ay ay borom kër bu dee ay jigéen la xam nañ ko lu jiitu ñuy am ay borom kër bu dee ay góor la xam nañ ko lu jiitu ci ñuy am ay soxna te ñu ci bari seen i âge bu ñu ko xoolee entre dix ans jëm dix-huit ans lay doon nga xamante ni boo xoolee dañ ni aflaam jinsiye yi yi nekk ci biir internet bi boo dee xool ci population yu bari bari ci réew yi pour cent ci seenum ndawum réew ñoom da da da dañuy ubbi site yooyu nga xamante ni am na site yoo xamante ni ay site pornographie la nga xamante ni dem nañ ba wax ni daanaka boo xoolee ci réew mi ba rawatina ci Sénégal gi daanaka li ñu koy ubbi di ko seetaan moo ëpp ka li ñuy ubbi yeneen sites yi nga xam ne day wax ci wàllu xam-xam wala mu wax ci wàllu ilm wala mu wax ci wàllu technologie xam ne cyber yi ñuy ubbi boo gisee ñu koy ubbi ci réew muy dox boo xoolee xale yi bu buñ jàngee ba wàcc fa la ñu ne bu guddee fa la ñu nekk di fa ne daanaka lu ci bari ci site yooyu la dugg ba nga xamante temps rek ci jamono bi am na benn site boo xamante ni wax na ni tëj nañ ko ngir kat xool danoo dem ba dugg ci ba ni ni ko ni ko xale yi ndaw yi réew mi di ko jëfandikoo doy na waar nga xamante ni waroon naa mën a liggéey lislaam amaana mi ngi liggéey lislaam waroon naa mën a tasaare njàngale mag ñi waaye nag surveillance ba nga xamante ni moo ci waroon a mën a am ban man koo jariñoo te duñ ci loru moom lan moom lan perdre dañ koo jël ñu boyal ko bàyyi koog ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu koy doxale ci nu mu leen neexee ndaw yu réew mi jug rek jublu ca kon mbokk yi internet bi whatsapp facebook ah mi ngi de mi ngi mi ngi tasaare njàngalem diini de waaye mi ngi yàq lu bare bare bare mi ngi yàq lu bare bare bare waaw dem na ba ci école yi ay kuréel di fa am ci trouvé nañ ko ci école yi bari ay xale yu jigéen yoo xam dañuy dajaloo bokk ci benn groupe whatsapp boo xamante ni am na ñeneen ñu ni lëkkalool ci bitim réew ñoo xamante ni dañuy am seen i contact nga xamante ni sax danañ dem ba ñooñu buñ leen soxla woon wala ñu yitteewoo wala ñu yitteewoo leen danañ def defi ay effort ba dagg leen ay billets toppatoo leen ay visa yépp ñu mën leen fekk ji ci réew moom danañ fexe ba buñ amee ay irsaiyaat ay nit ñoo xam dañ leen di envoyé ci réew mi wala ñu am seen i visite wala seen i gan danañ fexe ba jokkalee leen moo xam sali la ñuy daje wala yenn mbuur wala feneen fu mënti daj danañ fexe ba xale yoo mën a am contact ak ñoom nga xamante ni bari na ci école yi sax ngay gis ay tajamu aat ay xale yu daje ne di toog nga leen gis toujours ñuy ànd boo leen xoolee daanaka seen groupe WhatsApp yi ñoo koy bokk dañu am seen i compte yoo xam ñoo fay daje di fa waxtaan loolu mooy waral sax mu dem ba développé ba nga dégg ñu naan diw franc-maçon la diw bokk na ci nangam nangam parce que nit ki foofu ngay tàmbalee tàmbalee ba ba di collaborer ak ñoo xamante ni yàq diine rek moo leen di tax a jug ba nga xam da nga ci am ay tajalliyaat ay buntu yoo xamante ni buntu yooyu dana la mën a permettre nga mën am ay financement financement yoo xamante ni kat ngir lan ngir xeexe ko diine l'islam kon mbokk yi muy lu tasaaroo tey jii ku ne am nga rakk joo xamante ni fukki juróom-ñett naa li mën a connecté ci internet bi li mën a lijjanti ci Facebook bi bi yow mënoo ko ci lijjanti waaw kon dana defar naam waaye yàq na lu baree bari ci diine ji waaw kon loolu it mu bokk ci li nga xamante ni muy taxadiyaat ad-daaxiliya bu ñu xoolee at-taxadiyaat al li nga xamante ay yàqu-yàqu la yoo xam ne ci bitti la nekk ba ca jiitu mën na cee boole mën na wax ni al madrasa al madrasatu wi atuha école ak environnement école dafa waroon a nekk luy defar dafa waroon a nekk luy tàggat nit ki yar ko jubbanti ko orienté ko ba mu doon insaan boo xamante ni euh, noonu ko ulamaawul ijtimaa yi waxee ni ci al umraanu bashari Abdurrahman ibn Khaldun daan ni nit ki dañ koo war a tàggat ba mu ba nga xamante ni day doon insaan boo xamante ni yata aqlamu ma bi atihi day doon insaan boo xam day mën a takayuf ak bi am day mën a jëflanteeg société ba mën a jariñ aw société waaye tey ji école daanaka comportement booy ragal a gis boo demee ci école fekk ko fa jukko yi doy waar jëluñu njàngaleem diine def ko ci suñ programme yi ñii di jàngale ci lycée yi collège amu ci kenn kuy jàngale xaala laahu xaala rasul te pourtant Sénégal 99 pour cent yëpp ay musulman lan ay musulman lan te permettre ñu jël benn aaya dugal ko ci programme bi permettre ñu jël benn xadisu yonent bi dugal ko ci aaya bi per permettre ñu jël benn njàngaleem Cheikh Maulana Cheikh Ahmad Bamba dugal ko ci déedéet xanaa yow mi jàngale yow yaay def sa yow yaay yow yaay jékki-jékki rek def def cours moral dugg ci benn domaine waxtaan ci xale yee leen ci waaye programme bi nga xamante ni dañ koy teg ci réew mi te réew mi ñu fa ëpp ay di ay musulman programme boobu moom dañ cee joxul lislaam cëram programme bi bàyyiwul xel ab jullit bàyyiwul xel ab jullit boo xam ne naan école c'est laïque école c'est laïque barki dem maa ngi koy waxtaan ak sëñ Mahmoudane man ko benn dëkk bu ñu doon dem foofu ci Kandala ci ginnaaw jëmm conférence ban fa doon def jëmm jo doon taxawal ba mu ko bëggee def dañ koo xamal ni ko doo conférence bi duñ ko bi parce que école c'est ko mën a def waaw doo ko fi mën a organiser te pourtant école ba ña fay jàng ñëpp dëkk boobu amul chrétien ñëpp ay musulman la ba ko jiite tàggat gam ko tàggat ak orientation ya moom ak texte ya muy lire moom jàpp na ni kenn waruf te toog ci digg école bi naan fi xaala laaw xaala rasul ba danoo mujj génne ko ci bitti dëkk ba dajale magi dëkk yi ñu toog fa di soog mën a def waxtaan woowu te donte ne ban ko defee xale yépp génn nañ ñëw sol seen colu jullit nga xam ne ñi ay doomi jullit la kon école dafa war a am rôle bu rëy bu mu war a jouer dafa war a am comportement bu mu war a jouer pour ñu mën a tàggat ndawi jullit ñi pour ñu mën a am jukko ju baax am yar bu baax bokk na ci programme bi mu tudd nañ ko programme bi lu jar a bàyyi xel la programme bi ñu fi jàngale lu jar a bàyyi xel la waaw programme boo xamante ni kenn du ci jàngale lenn benn xiyam diiniya programme boobu xale bi bu ko jàngee bu génnit pour nga mën koo orienter feneen day day yomb am na ci ñu génnoon fii ci suñuy mbokk denn dem jàngi ñi doon ay philosophe wala ñi doon ay ulamaaw ijtimaa wala ñi ulamaaw nafs tey jii nii boo demoon seeni kër mën nañ laa jox satala jox la si jaar nga julli mais bu waxtu julli jotee gëmuñu sax ni dañoo war a julli maa ngi koy waxtaan ak benn waaye ma ne ko pourtant de ñi nga xamante ni danoo danoo bokk danoo nekk doomi réew mi jàng fii ba génn dem bitim réew ñan yi roy ci ñoom moo xam ay philosophe lan wala dara ñoom sax dañuy dem ba nangul bu demee ba ba gëstu diine gëstu boo xam dafay def gëstu mawdu ay boo xam dañ ko teg ci xam-xam dañuy dem ko reconnaître lu bari ci diine dañuy dem ba reconnaître valeur yi diine am boo jëlee ku mel ne Roger Garaudy nga xam ab orientaliste la boo jàngee téere boobu nga xam day wax ci al-mustashrikuuna yi nga xamante ni daanaka dafa diraasa l'islam diraasa ilmiya ba xam ni kat valeur bi l'islam indi mooy valeur bi nga xamante ni moo mën a jële défi contemporain yàqu-yàqu yi nekk ci àdduna waaw valeur yooyu néew ñi nga xam ne ñoo jàngul diine nga xam gëstu rek lañ ci doon def dem nañ ba xam ne valeurs yi l'islam jàngale moo mën a defar àdduna yi Aflaatoon dafa waxoon ni euh, laa yanbaghi an naj'ala ilaha al a'la mawdu'an lil bahth li anna barahina wujudi kasiratun ndax ni asamaau munazamun tanziman daqiqan dan yàlla kenn waru ko jël def ko benn sujet boo xam dañ ciy développé di ci wax ak naan am naag ñàkk am ak duggul fii nee na déedéet nee na bu ngeen xoolee yàlla ni mu organisé àddunaam si rek ngeen war a xam ni kat lu ne teg na ko ci comme ko war a teg kon programme dafa am solo lu war a teg la lu war a saytu la ba mu dëppoog li nga xamante ni mooy sauver société bi mbokk yi gannaaw ci taxadiyaat alxaarijiya yi défi contemporain yi nga xam dafa nekk ci biti mbokk yi bu ñu waxee école wax programme école waaye dañ ciy tegit al asatiza wa axlaaquhum jàngalekat yi ci école bi bari na élève bi élève boo xamante ni moom jàppewul ni bii a bi bi a bi bi a moom jàppe na ni nekkul bii a salima moom moom amul benn lu muy jàng ci biir école bi mu nekk ngir xëy na ki nga xam ne mooy xudwaam ki nga xamante ni moom mooy royukaayam ki nga xamante ni moom moom la war a jànge ci moom gisul benn comportement ci moom boo xamante ni war naa mën a jële ci moom dara crise scolaire bi ñuy wax am na waaye crise bi am ci biir école yi moo gën a doy waar muy jàngalekat bi bi nga xamante ni moom waroon a indi comportement bu baax yor jukko ju baax yor melokaan woo xamante ni man si na ko roy ci moom te ji jàngalekat bi dem na ba xamul valeur boobu xam ne jàngalekat bi yor cigarette ni ci digg école bi di tox kooku école bi bu yàqoo moo ko jàngalekat bi nga xamante ni day dem bay am ay relation ak i élève am yi nga xamante ni kat moom nee na moo leen moo war a def ci ñoom xam-xam xale bi nga war a def ci moom xam-xam amul moom ay relation di jëf jëflanteeg moom ci anam woo xamante ni kat bokkul ci anam yi nga xamante ni dana tax jukkoom mu baax ëllëg xale boobu noo mën a taxawee ci kanam ni da bëgg a def ci moom xam-xam mënta nekk te loolu constat la boo xamante ni ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci lool gis nañ ni même wàllu violation yi ñuy wax sax dafay dem ba day laal école day laal école wala lu bokk ci école wala ay asaara buñ ko xoolee école bokk na ci fondement bi kon jàngalekat bi war naa xam ne moom am na mission bu am solo boo xamante ni moom it war na koo jouer pour ñu mën a xeex taxadiyaat yooyu mu gën a rafetal jukkoom war a rafetal comportement ndax moom na xam ne xale bi day roy ci moom di xool ci moom te li muy roy ci moom day jeexantal ci moom kon war naa fexe ba rafetal jukkoom rafetal mu muamalaam ci moom ba tax moom mu mën a jëf jëfe ay ay jukkoom waaw kon école jàngalekat bi ak jukkoom dafa bokk ci taxadiyaat xaarije yi waaye nag jula julasaa yi mooy ñi ngay toogal ñi ngay ñi ngay àndal waxkat ba dafa waxoon ni waxtar sadixaka wa safihi tafaaxuran innal xarina bil muxaaran ni sax nit ki na seet ñi nga xamante ni ñoom lay àndal na seet ñi nga xamante ni ñoom lay jëflanteel na xool ñi nga xamante ni ñoom ñoom lay bokkal famille fami fami liggéey ndaxte nit ku nekk na mu mel day jeexantal ca ka àndal noonu ko yonent bi waxoon ni masalu si saalih ko suu ka xaamil miskin wa naafiqil kii aji nit ki ki muy toogal moo xam muy ku baax wala ku safaanoog baax dafa mel ne nga toog tëgg bi nga xam ne dafa yor machine bi rek di di di wal kooku moom boo fa yàggee boo defu ndànk sa yére dana yàqu wala mu xeeñal la ci odeur boobu wuute naa ki toog ak aji ci yor parfum wala jaaykatu parfum bi imma dana la ca may wala mu xeeñal la ca wala kat nga jële ca xet bu neex kon mbokk mi nit ki pour mu mën a mucc ci tax diyaat yooyu war na noo xool xale bi ñan lay àndal war na noo xool jullit bi ñan lay àndal ñan lay jëf jëflanteel am na fi ñoo xam ne vacances rek ci lañ yàq ko vacances dem vacances rek bëgg xale bi li ko neex wala bëgg doom bi sa doom li ko neex ba nga daggal ko bee mu dem vacances yi dem ci ay texes jaxasoog ñoo xamante ni daana jël ci seen comportement ba daanaka ko gëmatul lenn ci diine kon nit ki war nay xool bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoom lay toogal ñoom lay jëflanteel di xool seeni comportement lam ca war a jël ak lam ca war a bàyyi bokk na ca ci taxadiyaat xaarije yi bokk na ci saaxa saaxa yi nga xamante ni dañ koo xewal ci jamono bii mooy place yi nga xam ni mooy place su feexlukaay yi ñuy wax place su feexlukaay yi yi nga xam dañ koo xewal di ko defar ci suñu réew yi di ko taarale dëkk yi xam dañ naan dañuy defar fi ay jardin barab yooyu ci bari xale yu bari foofu lañ yàqu relation yi ni am ak ñi ni koy amal fa la ñuy dajee fa la ñuy dajee fa la ñuy jëflanteeg lu ñu bëgg lu bëgg a jëf lu ci bari falan koy nase lu bari fala yàqoo te daanaka tasaare nañ ko ci suñuy dëkk ngir taarale ko suñuy dëkk te contrôlé wuñ ko wutuñu fa ñu koy surveiller ñu bàyyi ndaw yu jullit ñi ñu fay daje te daanaka tuxum yàmbaa mi sax ak trafiquant drogue bi lu ci bari foofu lay am waaw bari na ci ñu ci dajale ni dañuy def jeu de dame wala dañuy def nanga waaye boo xoolee ba ci biir daanaka ab ab lobi lay doon boo xam ne daanaka lu bari lu yàqu ci réew ma fa lañ koy toggee fa koy waxtaane ba tasaare ko ci biir dëkk ba kon mbokk yi loolu lu jar a bàyyi xel mu bokk ci taxadiyaat xaarije yi kon mu mel ne que ni lii xewaat muy al iqtidaa al jinsi mu muakasaatu banaat violation bi am nii nga xamante ni daanaka boo xoolee dan naan la 2010 lu met cent vingt cent vingt pour cent ci ci cinquante pour cent ci ndawi réew yi réew yi gën a mag réew yi naan réew yi gën a développé seeni ndaw ñu bari loolu dal na leen ñu violé leen te dara waralu ko lu dul kat boyal gin leen boyal bàyyi leen ñuy doxe nu mu leen neexe di jëfandikoo nu mu leen neexe di ànd ak ñu leen neexe kon mbokk yi war nañ gën a xoolaat suñ bopp war a xoolaat société bi nekk war a delluwaat ci njàngale mag ña di Cheikh Ahmad Bamba man hasa ak waxu zaman di kasratin isyaani fil daan jamono bii ngi nekk mooy jamono bi gën a bon ngir po foom yi ak caaxaan bi dafa fees ci pàkk suufi suñu borom yi tabaraka wa taala kon loolu war nañ cee gën a dellu ba xool ndax yan solution lañ koy indil ndax bu ne taxadiyaat yi am na am na ay jeexantal yu mu def ba ndaw ñu kat fëkk nañ leen ban dem te ji waajur yi dem na ba jaaxle mënatu la orienter doomam mënatu koo yar mënatu koo jubbanti ngir doom ji àgg na ci dimension boo xam ne jàpp na ni sax baayam dafa tardé fi ñu tollu kër yi bari ñu ndab jaw njaboot gu bari jàpp na ni seen seen i ñoom dañoo tardé waaw te lan jàpp boo xoolee luy safaanoo diine lay doon kon nag loolu ci boppam war nañu ko wutal ay solution turux muwaajahati hasi taxadiyaat nag yoon wan ko mën a jaare ngir kat regle problème bi la ca njëkk moom mooy ñu delluwaat ci njàngaleem delluwaat ci alxuraan ak ci njàngaleem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ci njàngaleem mag ñu baax ñi ak delloo si valeurs yi nga xamante ni moom lan amoon ñaareel ba mooy takwinul usra saaliha ñu fexe ba taxawal famille bu sell base bi muy fondement bi muy usra bi famille bi ñu fexe ba waajal ko ba taxawal ko ci anam goo xamante ni anam gu sell lay doon anam gu tegu ci xam-xam lay doon anam gu dëppook ni lislaam santaane woon ni noonu lan war a taxawale famille tey jii boo demoon Gorée yéeg ci chaloupe bi fay 1000 francs wala 1500 dem Gorée li lay njëkk a mooy da ngay gis kenn ci sunu ndaw ñi ak turam mën naa doon Muhammad wala Ibrahim mu ànd ak màggatum tubaab moom quatre-vingts ans te boo xoolee seen différence âge mën naa mat soixante-dix ans xale bu am fukki ak juróom-ñett wala wala vingt ans au plus tard wala vingt-cinq ans ànd ak màggatum tubaab moo xam ne lu gàtt gàtt am na quatre-vingts ans wala am na wala lu néew ne dana am soixante ans ñu ni kat xale bii kat mooy borom këru soxna si ci chal bi avant ngay àgg ci gore rek nga gis seen comportement ñoom ñaar ci biir chal bi ngay yéeg nga xam moo la war a àggale ñu jëf-jëf joo xamante ni bu nee la kii kat dafa bokk kat ci njabootu lislaam gi wala kat bàyyam jullit ndayam jullit lu lay yéem lay doon kersa amul lenn loo xamante ni dana du yëg ni sax ay ay ay nit ñu ngi ci chal bi nga wàcc ak ñoom nga gis leen ñu comportement yi doy waar te 80 pour cent yi ñoom yëpp ay jullit la ñuy doon mi nga demoon Lac bi fekk fa jullit ñi ñu ni kat dañ fay dem di fa di fa féexloo wala nga fekk fa doomi jullit ñi ñu nekk fa ak ñeneen di jëf-jëf yoo xam jëf ju doy waar lay doon te ñoom ñëpp ñu ngi ci réew mi te fan fan la ñuy fanaan ci ci ci suñu kër yi la ñuy fanaan ci ñoo leen di jox añ ñoo leen di jox réer ñoo leen jox ndékk te ku ci feebar ñoo leen faj te bu ñu waxee ñu ni mënatul leen dara njaboot ki léegi kat kenn mënul leen dara parent bu ci nekk bu guddi jotee nga teel a fat sa kër xëcc sa sijaara xëcc sa kurus xëcc sa kaamil alxuraan toog ni da ngay sa borom xale yi ngeen leen faj fat leen bunt yi fay leen télévision yi bàyyi leen boyal leen kër gi di toj sa yoon nekku ci nga sàgg ne loo xamante ni lijjanti woon lii kat moo ëpp solo ka leen leen la kon war nañoo xoolaat bu baax suñu bopp bàyyi xel responsabilité bi nu yàlla jox ci njaboot gi bàyyi responsabilité bi nu yàlla jox ci njaboot gi kon nañ fexe ba fondé usra bu baax taxyiru nizaamu taalim wal manhaju dirasi alxaali li ñu war a njëkk def nag ñu jullit ñi xeex moom mooy ñu fexe ba système éducatif bi nekk ci sunum réew nga xam ne daanaka amul benn valeur bu mu def ci sunu njaw ñu fexe ba ñun nu ko mën a jëlee fi ñu xeex ko bu ko mën fee jëlee 100 cent ñu fexe ba ñu intégré ci sunuy programme loo xamante ni ñun sunu doom ëllëg dana doon doom joo xamante ni fu ko nit gisee dana xam ne kii kat ay valeur u l'islam rek moo fees ci ñetteel ba mooy daptu istiqdaamil wasaa'ilil xadiisa mooy internet bi Facebook bi WhatsApp bi waajur wu nekk. nga jug temm ngir contrôler ko sax kémtalaay kàttan même boo amee wifi sa kër nga contrôler sa njaboot xool ba xam ana lan lañ ciy jëflante ana lan lañ ciy wax ndax bari na ku tëj néegam wala mu tëj saalam ay doom ñu nga ca biir fa nekk ñu ngi fay jëf wala ñu ngay ñu ngay doxal loo xam ne bu sottee mën naa tasum réew xale yii am 18 ans entre 18 ans 20 ans am nañ pexe moo xamante ni daanaka di ko nas di ko di ko lijjanti ci Facebook bi ak WhatsApp bi daanaka bu sottee mën naa yàq réew kon boyal gi nga ko boyal bàyyi ko nii tey ji nit day am viem yi bi doonu jox code bi nga daal di nga daal di nga daal di commencé jox leen code bi mu toll gi gone jàng ba ci daara yi sax dafa influence ci daara yi ak ci kër sëriñ Seck fépp nga xamante ni daanaka gone gi nga daan yar di ko jox bu mu war a jàng xale bi dem ban may ko portable bu guddi day dem ca ka am wifi mu toog fa nga defee ni ma nga yor jukki ba di jàng déedéet ca wifi ba la nekk di di connecté di connecté wu nekk ci leneen ba programme bi nga programme woon pour def ko ci moom daanaka doo ko mën a réussir moo tax fachal bi bari xale yi amatul benn niveau bu demee ba universitaire bu am licence wala maîtrise mënta mënta mënta exprimer mu en français mënta wax tubaab bu jub xale bi nit ki jàng njàng bi ñu dem nañ ci université bi jàng na arabe am na diplôme tel tel tel tel tel daanaka mënta mënta mënta bind sax mënta bind ci làmmiñu arabe lu jub la ko waral mooy njàng ma ba mu koy jàng dafa daf ko boole woon ak leneen te loolu mu ko boole woon nag moo ko yàqal ba moom mënta doon nit koo xamante ni nag day doon ko mën a jariñ ab société mën naa jariñoo nag ne ci société bi di liggéey di am salaire di am lépp waaye nag jariñ ab société nag looloo koy jafe te naa l'islam nag bi muy taxaw dafa doon defar nit ki nga xamante ni nit lay doon boo xam day doon amil boo xam ne day mën a taxaw société am jariñ société kon dapt istixdaami wasaa'il xadis bokk na ci turuxu mu'alajati taxadiyaat mu'asir ñeenteel bi mooy takwinul bi'a wa zuruf tayyiba ñu fexe ba environnement bi ñu defar ko environnement bi nag li koy defar mooy li fi Serigne Touba bàyyi woon jàngale bi Serigne Touba waaw jàngal nit ba mu bari xam-xam nga def ko cheikh nga tashir ko wala méthode bi Seydi Hadji Malick jëloon jàngal nit ba mu bari xam-xam nga def ko muhaddam toftal ci moom mbooloo yar nit ki mu xam diineem xam ni mu war a jëfe mag ñi liggéey bi programme bi nu tegaloon fekk indiwaat ko dund fekk indiwaatuñ ko duñ ko réussir duñ réussir suñu àdduna ñu ne danoo foowe suñu bopp sàggane li fi mag ñi bàyyi woon jiggaani leneen jël yeneen programme teg suñu kanam ba indi nu jafe-jafe bi ñu nekk bokk na ci mooy xaamisan moom am daanaka fi laay fi laay tëjee ci des bareetul moo ñu fexe ba ci pour ci pour régler problème boobu ñu fexe ba indi ci école yi ñuy former xale yi ñu fexe ba indi ci fexe ba école bi nekk environnement boo xam bu sell lay doon oustaz biy jàngale ñu xamal ko responsabilité bi nekk ci ak taalib jàngale joxe xam-xam pédagogue bi taxaw di jàng mu xam li muy def lan la xale beet ñu xamal ko li ñuy def ci moom lu mu doon kenn ku ne ñu xamal la say responsabilité bu ko defee kon da ko joxe na nam amee waaye euh, bu fekkee jàngalekat bi xamul li li ko li war ci diggante ak société bi mu nekk xale bi xamul yan teggin la war a mën a am indi ko ci école bi mën a taataan xam-xam mu ñëw rek jàppe ni ki koy jàngal ab sagaru nit la rek waru koo jox benn valeur loolu bu amee ci société mooy waral école bi dana fi ne programme bi dana fi ne waaye kat duñ mën a am intaaj bu baax duñ produire dara lu baax kon mbokk yi nan fexe ba ñu moytu ko di ànd ak ku bon ñu fexe ba njaboot gi ñu moytuñu ku bon ba pare juróom-ñeenteel bi nga xam daanaka fa la ñuy tëjee suñu waxtaan moom mooy ñu fexe ba izalatu faqr ñu fexe ba ñàkk gi ñu xeex ko ci xeetu diine lislaam bi population islamique bi rawatina suñu réew yi ñu fexe ba jullit ñi booloo seen biir di jàppalante di dimbalante bu ko defee rek as askan wi dana mën a taxaw jullit ñi dana mën a taxaw dana mën a am seen kàttanu bopp mën a am seen tele télé bopp. mën a am seeni rajo yi bopp ba nga xamante ni lépp lu aju ci njàngaleem lislaam danañ ko mën a jàllale ci anam gën ko gën a bëggee kon mbokk yi juróom-ñeenteel ba mooy nasru saqaafal la comme nii nu ko defee fii fexe ba culture islamique ñu tasaare ko ci lépp tasaare ko ci suñuy wax nga xamante ni nga xam ne yoonu mu liggéey na ci liggéey bu am solo ci wàllu kàddu buy jug ak ci wàllu comportement ak ci wàllu jëflante ci suñu biir nga xamante lépp boo ko seetee kii wax daanaka waxam dana wax ba ba daane te du gaañ bu jëfee dana jëf ba jëfam pare te du gaañ nga xam ne comportement yëpp boo ko xoolee daanaka day day dellu ci misaanu charan boo ko delloo boo ko xoolee day dellu ci shariatul islam kon mbokk yi daal euh, euh, liñ ciy tëje mooy tomb bi nga xamante ni nag mooy li gën a jafe mooy islahul hukuma rahil mooy suñu suñu gouvernement yi gouvernement yi nga xamante ni danoo nekk suñu kanam te lislaam ñoru leen njàngaleem lislaam ñoru leen seeni pexe ak seeni xalaat lépp moom mooy xeex diine ñu nekk sunu kanam teyit seen lépp moom mooy seeni intere yi bopp ak seeni xalaatu bopp ba nu mën a tooge nun mën a nguuroo ba jël alal ji nekk ci réew mi jëfandikoo ci anam gum leen neexee waaye li neex jullit ñi moom ak li jullit liy teel jullit ñi nekkul seen programme kon nag loolu xëy na kilifa yi dañ ci gën a mën a liggéey organisation islamique dañ ci gën a mën a liggéey ngir kat ñoom ñu xam ni askan wee leen fi teg te ñu xam ne réew mi ñu nekk na quatre-vingt-dix pour cent yi ay musulman lañ kon suñu télé yi ak suñu média yi war nañu fexe ba jullit ñi am ci ay émissions yu mat sëkk émissions yaatu yoo xamante ni te ñu may nu nag ñu ñu am démocratie boo xamante ni dañuy am xuriyatu ta'bir ba bépp thème boo xamante ni bëgg nañ koo développer wax ci suñuy xalaat ñu mën ci wax suñu xalaat waaye télévision yoo xamante ni kat mën ngaa wax ci faratay julli wax ci faratay jàpp wax ci nu ñuy takk sëy waaye boo bëggee wax sa gis-gis kat ci nu ñu war a yore am réew ñun la loolu ko wax boo koy kat ñun yaa bu nu bëggee wax ci kat caaxaan gi am ci réew mi ban lislaam ban jàngata fi ñu ne ah loolu ko kenn wër ko ndax kat borom télé bi ci boppam kat ci loolu lay yëngu ca ci la taxawale télé bi am réew nag bu demee ba tollu foofu réew moom ngir defar ko dootul dootul ngir defar ko du yomb kon mbokk yi daal ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax li leen indi woon ngir partager ko ak yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu li nga mujjee wax rek na kilifa yi buñ ko déggee ndax nga tëje mooy islaahu walaatil umur wala eh, suñuy njiit ñu gën leen a tànn tànnin woo xam ne euh, danañ mën a saafara jafe-jafe yi ndax mel na ne gàllankoor yi nga xam ne moom la jullit nii di jànkonteel li ñuy wax azma axlaaqiya moo ci gën a moo ci gën a fës muy jafe-jafe ci wàllu jikko yi te loolu yaa ngi ko tàmb tàmbalee ci xadis bi nga xam ne yonent bi xam ne ko sallallahu alayhi wax ne da ngeen topp gaa yi leen fi jiitu woon muy yahudi ak nasaraan yi topp leen ci lépp ba buñ duggoon sax ci paxu mbëtt ngeen fekk leen ci te loolu man la ne li leen ci gën a jàppale tudd nga ko mooy euh, technologie bi nga xam ne dafa yombal jokkoo bi nga xam ne na nga daan mën a yaree sa doom wala ni nga daan yaree xale bi ci bi euh, ci environnement boo xam ne la nga bëgg a def ci moom lépp danga ko def léegi day jafe ndax da ngay yar internet bi di yar télévision bi tamit di yar te bu fekkente ne da ngay tabax kii di màbb eh, yaakaar naa ne li nga bëgg doo ko mën tudd nga ay tomb yu bari bari xam naa xataay waxtu yi moo tax duñ mën a commenter ci yépp waaye li ci ëpp solo xam naa mooy wàllum njàng mi wàllum école yi ak wàllum jàngalekat yi ak programme bi ci boppam yooyu yépp lu ci nekk eh, fi nga mujj rek mooy lu ci am loo xam ne wàllum eh, ñi ñuy tuddee maanaam gouvernement bi ak kilifa yi ñoom lay seen wàll waaye kenn ku nekk am nga ci wàll ndax tudd nga njariñ li nga xam ne moom la moom la njaboot am famille al usra te mooy kenn ku nekk ci responsabilité la nga tànnal say doom ay wayjur yu wayjur wu jigéen wu baax ndax daanaka muy cëslaay li famille mooy li ëpp solo ci bu ñuy wax adduna bi yàqu na adduna bi yàqu na dafa fekk ne rek kenn ku nekk bu yittewoo woon defar ak njabootu boppam tànn boroom diine yor ak njabootam ci lislaam bu njaboot gi baaxee dëkk bi baax su ko defee àdduna bi yëpp dana jag kon xam naa ngir ay laaj yu bari yu aju ci li nga doon waxtaanee dafay rot dañuy woo oustaz Ahmad Mbow mu ñëw euh, jot li laaj yi ñu ngi lay sant bu baax am nañ mbégte lool ci waxtaan wi yàlla nañ su borom defal ak dégg ak topp. sëriñ bi ci turu muassasatul wafa bi huquqil imaan ñu ngi lay nuyu di sant bu baax di la sant di wax ni waxtaan wi am nañ ci lu kawe njot liñ ci doon séentu. xam nañ ci lu ko njot laaj yi firndeel na ko ndax dañu ni seedes mbay dàgga euh, mel na ni ñu ngi la doon déglu te itam bàyyi nañ la xel bu baax a baax a baax mbokk mi ne nag ginnaaw bi nga xam ne dafa rafetlu waxtaan wi déglu na ko bàyyi na ko xel euh, ndaw ñi loo leen di dénk euh, ngir ñu bañ a yàqu ak wan yoon nga leen di teg ngir ñu mën a mucc ci taxadiyaat yooyu mu yàqu-yàqutu yooyu nga xamante ni moom nga doon lim léegi waaw mbokk yi laaj bi nga xamante ni moom lañ fi jot ci wàllu dénkaan yoo xamante ni moo aju ci yu ñu war a partager ak jeunesse islamique ci comportement yi ñu a mën a mel pour mën a mucc ci taxadiyaat yooyu du lenn lu dul dellu ci njàngale mag ñi rek waaw leel du lenn lu dul la yonent bi moom taraktu fiikum maa in tamassaktu bii lan tadul kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa ci yéen ñaar yoo xamante ni su ngeen ci jàppee du ngeen réer mukk muy téere bi yàlla ab sunnaam si kon dañoo war a dellu ci alquranu karim dellu ci sunna seydina muhammad waaye dellu ci njàngale mag ñi ci njàngale mag ñi mooy xool valeur yi nga xamante ni lislaam moom la jàngale woon tan xool sun mag ñi résultat bi nu am ak li ñu réussir ci liggéey bi ñu liggéey l'islam te dara mayu leen ko lu dul kat topp ci njàngalin moom ñu delloo ndaw ñi ci njàngalin moom kon daal ndaw ñi dañ leen di delloo ci alxuraan delloo leen ci sunna waaye delloo leen ci valeur yi nga xamante ni ay valeur ay comportement loolu bu ci delloo rek dañ jërëjëf menn mbokk ci waykat yi day wax ni nuibu zamanuna wal aybu fiina wa ma li zamanina aybun siwaana mel na ni noo ngi sikkal jamono waaye dafa mel ni kon waa jamono sikk sëñ Musaa Ka radiyallahu day wax ni góor ak jigéen ñépp nga jëm ndakaaru ànd ak ñu bon ña fàtte tuubaak daru waaye ku ca deful jàng ak liggéey ak julli mu di sa métier bis ba duñ la jàlle dellu wax ni jàng ak julli ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defal jaaloog jëw ak nam ko eggalee danaa ci ñëw insha allahu taala mbokk mi daal di wax ni waaw xale yi ginnaaw ñoom ñoo gën a xam seeni kilifa internet mm-hmm. te jukku ñu leen a jàngal diine la borom risaal doon wax ne xol bi gën a yeyoo aw yu mooy xol boo xam ni aw ay jiitu ci waaw kon nan lañ leen mën a def nag léegi. xale bi nga xamante ni jàngaloon ko diine xam daanaka kon bu ñu ko waxee dafa mel ni xale bi kon bi mu jógee France rek lañ ko jàngal la li may tontu foofu la sëñ la sëñ Abdoulaat la sëñ Sambay waxoon sëñ Abdoulaat. ba ba ba ba ba ko Cheikh Abdoulaye wooye ni ko man de ndaw réew mi li ma jaaxal ñu bari nasaraan lan jàngale jàngul yaxu yaaram bi ñu bari jàngul ko sëñ Sam da ko nan leen dab nan leen dab dab bi mooy leen jàng ci diine yépp ñu traduire ko def ko ci en français nan leen dab yi lépp luñ jàngale ci diine làkk wan jàng ñu fexe ba ba xamal leen ci seen diine waaw bu ñu leen dabee te bañ cee tay bañ cee yokk rek liñ ci bëgg lépp daan da daan ko ci am nee na ginnaaw bi mu la rafetlu waxtaan bi daf doon laaj ku yor sa xale bañ internet yàq ko yan dénkaan nga koy jox ngir mu sàmmoonteeg moom ngir mu mucc si ay loolu nga xam ni mooy internet. waaw xam xale bi nga xamante ni ki xam responsabilité bi war ci digganteem ak boromam xam ni xale bi daa am juróom-ñaari moom mu war koo yóbbu ci daara ngir mu jàng alxuraan ba war koo mokkal ginnaaw gi bu mokkalee alxuraan am téere xam-xamu diine yu war ci moom. waajur wi xam responsabilité bi waajur moom kooku moom li ñu ko wax mooy dafa war a xam moom responsabilité bi war ci digganteem ak xale boobu ba pare xale boobu bala muy yittewoo ay internet bi daa am fu mu fu mu ko sant mu war faa jaarale gone gi su fa jaarale woon gone gi gone gi mën naa bañ a tal lool su fekkoon gone gi dafa ne ci daara ji di jàng ne fee sa kër sëñ Ahmad wala mu nekk sa kër sëñ Abdourahman di jàng ne ca daara ji nga xam ne jukki ban ko jox doy na ko mu war koo tari te wóor na ko ni gone gi bu ko tari ay jafe-jafe mën na ko jural bu jaaralee doom ja foofu ban yàlla ko ko tàggatan ko nga xam ne yittee moom mi mokkal téere suñu borom bi mën naa bañ a tar tal internet bi facebook bi whatsapp kon xale boobu la koy muccal mooy waajuram boobu ci boppam na xam ni responsabilité ci ak ci doomam jooju mooy mu jàngal ko diine yar ko yaru diine delloo ko ca fa mag ñi doon jaare la ndaw ñi bu ko defee gone gi mën naa bañ a tal lool jërëjëf mel na taxadiyaat yi ngay wax sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu junjoon na ko ci waxtu wu yàgg ndax waxoon na ci bayitam ni Cheikh Bamba noon na jamonoy beleesa lu juddu gannaawam di roy iblisa eggaat ci ni ngir jamono jii mooy jamono yaataay yumbe te ba koy wax yàgg na dafa yàgg lii ba sëñ Moussa Ka na lool jamono ji mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe ñi leen ngi fecc tëgg ñee dégg aajo kenn amatul soxla ci kuy faj aajo ñu ne ko lu tax mu ni ngir xërnu bee wéy góor a daan fekki jigéen bii xërnu nag jigéen a waaj fekk si leen góor dootu dem far dootu dem yekkitaani fukki jigéen a ñëw ku nekk yiwaan ku nekk sol robbam te naan la jël ma soo ma jëlu kër du ma sëy waajal te sàkkuwul dara lu dul mooy yàlla ak i dërëm te du ca def sax yit soo ragalul yàlla ba def seytaane wax ca lu baree bari mel na ni kon taxadiyaat yàgg na lool mag ñi di ci wax ak dina ko bàyyi loo xel ñu war ko bàyyi xel bu baax defe naa boo demee ca walla falu sëñ Mor Cissé da nga dégg sëñ Moussa ko wax ca lu bari ba wax ni suur naa ci këll këll bu doon ñam maa ngi waccoo ko gàll su ma namee jële ci man ab taara wëy yàlla naa laxasu dellu daara wax ca lu bari ba wax ci jigéen ñi ni duñ toog te duñ tàggoo te duñ togg lu ñor dëkkee tukkee takkoo te duñ dox lu ñor waaw kii nee na ñaxam xam dañuy xeex lislaam lan moo tax ñu jóg di ko xeex ginnaaw islam moom lu baaxal lu tax ñoom xeex lislaam rek neex le waaw mbokk yi ñu jóg di xeex lislaam boo xoolee baatu islaam ka islaam rek taxul ñuy jug ñoom waaye muslimuuna yi ci boppam ñoo ñu jullit ñi ci boppam la ñuy xeex parce que lislaam moom boo ko boo ko boo ko boo ko jàngatee lislaam baatu lislaam lislaam nga jàngat ko jàngale am njàngaleen daanaka daanaka nga teg ko ci xam-xam li ma waxoon ci njëlbeetu xam li daloon Rosé Garaudy la Rosé Garaudy Garaudy dafa baxs anil islam baxsan mawdu'iyan da ko baxs ba pare teg ci xam-xam par rapport loolu deful dara ba barki dem rek ñu ci site internet bi benn fem boo xam ne léegi moom 70 ans française gëstu ci l'islam def ko analyse entre entre euh, le saint saint Coran bi mu mu def ci analyse ak bible bi ancien testament bi ak nouveau testament bi mais bi mu defee analyse bi dem na ba gis vérification yi lu leer ni religion bi di war a topp dëgg-dëgg religion bi indi jàmm ak ak salaam moom mooy diine l'islam ñoom l'islam bi tax mais li leen jóg tax mooy jullit ñi ci boppam jullit ñi xam na ni ñu ngi doon ay milliards et milliards yi doomu aadama ci àdduna bi te xam na ni luñ gën di yokk luñ gën ki ngëm di gën a kaw te xam na ni jullit ñi bu buñ demee ba am benn pouvoir bi dem ba ba daanaka danañ taxaw taxawaay boo ci àdduna bi kenn kenn dootu leen mën a la ñu mën a def mooy mooy fexe ba di xeex bi mooy di leen euh, ndax loolu sax ci taxadiyaat di leen gin ay irhab di leen tiital lu xew ci àdduna bi ñuy jullit ñi la ngir lan ngir néewal leen doole kon xeex bi du leen lu ngir néewal doole jullit ñi néewal doole jullit ñi ak damm seeni laaf xam na ni l'islam bi nit ñi ñu ngi ciy dugg ci anam gu yéeme te ji réew moo ci dem ci réew yi muy Amérique muy France muy fu mu fu mënti doon ba barki dem ki nga xamante ni euh, abbé bi nga xam ne secrétaire am bi nga xam daanaka dafa dugg ci l'islam secrétaire abbé dugg ci l'islam cardinal yi nga xamante ni ay kilifa lañ ci christianisme nga gis ñu dugg ci lislaam baaba yi abba yi ñu wax baaba yu yaat nga gis ñu dugg ci lislaam parce que loolu tey jii ku xool Andalus bi fa jullit ñi nekkee ci juróom-ñaari téeméeri at yooyu sept siècles yooyu bi fa jullit ñi moomee juróom-ñaari téeméeri at yooyu mais ak cardinal yi ak abbe yi dañ daan ñëw di jàng ci musulman yi di jàng ci ñoom li leen yéemoon mooy diine ju sell ji diine baax ji ji nga xamante léppam jàmm la ñuy jàng ci ñoom xam-xam mathématique xam-xamu science kon xeex bi du càng ni dañuy xeex lislaam baatu al islaamu di diine ji yonent waaye jullit ñi ci boppam lañ bëgg a xeex ngir xam na ni kat yoon wi ñu jëm buñ demee ba boole seen bopp am kàttan ñoom dana néew doole te lan leen di xeexee na du ci leen lul di leen tuumaal ak di leen askanal loo xam dara dara ci laalu waaw. jërëjëf mbokk mi itam nee na lan moo tax nit ñi jàngalee suñ doom yi jéemuñu koo soppi. te lu nu dal rek daa mel ni dalin woo ndax waxkatu arab bi day wax ne durri ma addahari kay fama daara waaw mu ne loolu noo ko jàngat waaw ñun moom ñun lu dal suñ njiit yi ñoon ko teg ñun ci réewum fii rawat na fii ci Sénégal mën naa cee jël exemple ñun réew ñun njiit yi naam dañoo nekk ay njiit yoo xam ne nekkul ay njiit yu responsable nekkul ay njiit yoo xamante ni ay ay njiit ay njiit lan yoo xam ne dañuy xool li nga xamante ni moom mooy intérêt réew mi kenn ku def étude scientifique da nga xam ne Sénégal réew mi di Sénégal seen programme nga def ci jàngalem diine mooy mooy li leen intéressé moo waxee jàngalem diine nag dàquma science ndax bu dee ci xam-xam science xam-xam mathématique mais jullit ñoo ko taxawal fi elmu jabru bi ñuy jàng ci Riyadiyat elmu jabru ay Ibnu Sina ay Ibnu Rushd mais ñooñu ay ay scientifique lañ yoo xam ay jullit la xam-xamu mathématique bi ñun ñoo ko créé ñun ñoo ko bind ñoom ñoo ñëpp jàng ko bind ñi bind ko ci latin ñi bind ko ci hébreu développé ko seen i diplôme jël jël ko moomale ko seen i borom xam-xam mais jullit ñi ñoo développé xam-xam yooyu jullit ñi ñoo jiitu ci xam-xamu science ñoo jiitu ci domaine bu mu mënti doon bu ñu waxee nan jàngale diine diine mooy science alxuraan daf noo digal ni nan gëstu nan istinbaat nan ballu envers Coran bi ni jàng génn ci ay xam-xam suñ mag mën nañ ci jël mu exemple nitu yàlla ku mag kii maam Thierno Birahim Mbacke keroog bi nga xamante ni doon demoon ndar di wàññeeku te kooku nga xamante ni moom lañ ko booleeloon ngir mu waroon koo tegtal ci yoon wi wax nañ ni maam Thierno Birahim ala xamaasati wa dakinati istadalla bi najmil haadi ilmu astronomie bi nekkoon ci maam Thierno Birahim keroog ci ilmu ci nañ ci benn biddiw ci la orienté wu ba ba ba ba ba fi mu bëggoon àgg mu àgg xam-xam boobu xam-xam xam-xam boobu ñen ñoo ko moom bu nu nax dina théorie naa lu ay jullit ñi naan noo il faut ñun xam-xam yooyu ñun ñoo ko moom suñ mag ñi ay astronome la woon yu mag bu dee almu nujum ñoo ci manoon ñëpp xam-xamu riyaadiyaat ñoo ci manoon ñëpp ci sunu sàgg nax ak sunu woyefal ko dem na ndax ba ñoom ñu jàpp ni lépp ñoo ko moom waaye ne xukuma yi am dañuy xukuma yoo xam dañoo yaccaaral yaccaaral gi mooy sàggane jullit ñi jàppalewuñ leen ci ay jumtukaay ban war a mën a développer xam-xam yooyu ci suñuy biir école ba pare lépp ñu teg ko ci njàngaleem lislaam loolu daal laa ciy wax ni ñun lépp ñoo ci ci ci xukuma ci xukuma bi ñu am xukuma taariya la xukuma boo xamante ni intérêt jullit ñi taxu leen jërëjëf mbokk mi dafa wax ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi xale boo xam ne jëkkuñu koo xamal diineem luñ ko itam boppam ba xam boppam bañ xis këf am xelam ndax delloosi ko yomb na ak loolu ndax yaakaar ngeen des na ko mën a delloosi waaw ki ki ki dekk ci diine joo xamante ni nekk def ci lu ma juróom benn fukki at moom lañ mën a delloosi ma laa gone goo xam ne daanaka xale bu ndaw la ñi dugg ci lislaam at mu jot ñi dugg ci lislaam kenn xamul ay nangami doomu aadama lan lislaam day njàngale mu leer lislaam bu ñu ko njàngalee mu leer rek ku ne mën cee taat bi xale nag xale moom dee si jëflanteeg moom rek comme sëñ daara bi ni muy jëflanteeg dongaam xale du dañ mukk du dañ mukk ci ñu mën koo mën a dëpp du dañ mukk ci ñu man koo orienté kon mi ngi mi ngi mi mi mi ngi dépendre ci pédagogue bi nga xamante ni moom mooy jëflanteeg xale bi na muy jëflanteeg moom xale bi nay sentir ci ni kat man sama baay mooy jëflanteeg man xale bi nay sentir ci man ni kat sama yaay mooy jëflanteeg ci man xale bi nay sentir ci yow ni kat sama sama mag mooy jëflanteeg man am na comportement boo xam ne yow en tant que euh, euh, koo xam ne da ngay xale bi jukko yoo xam ne boo ko làmboo boo ko wanee ko nekk rek dana jéem a xeeñcu la nga yor bu xeeñcoo la nga yor yàgg-yàgg dana la ci fekk si man daal noonu laa gisee ni mi ngi dépendre ci ki nga xam mooy éducateur bi mooy oriental jërëjëf mbokk mi dafa wax ni dafa gis ni mën ngaa liggéey liggéeyloo ab mëni si ab lal mu yàq ko nga defaraat beneen walla nga defar lu kër mu am problème nga defaraat ñu defaraatal waaye sa doom bu ñu la ko xisee yàqal jeex na amul defaraat mu ne ndax kon gisoo ni ni nga ko waxee léegi si biir waxtaankat ndax jàngalekat yi ñoom itam amuñu part bu rëy bu responsabilité ci loolu ndax xale bi ki koy jàngal maître am dafay roy ci moom ba roye ci moom ni muy takk ay dàllam mhm. ni muy solo ni muy doxee ni muy waxee ndax gisoo ni ñooñu itam waroon nañ ñu seet leen segg leen ba ñu doon ba ñu gën doon ay bon exemplaire yooyu ci ñoom la ñu gën a mën roy baax ba waaw mooy li eh, benn kilifa di wax rek nee na ma jàngalekat yu bari moom su fekkoon saytu nañ leen ku xam wàllum njàngale dëgg saytu na leen ñu bari danañ échoué école yi bu ñu ci doon dugg di saytu njàngale mi bu baax a baax a baax di saytu jàngalekat am na ci ñu bari ñoom bu leen fa fekkee danañ am jafe-jafe waaw ndax ki war a defaru askan ki war a jàkkaaru junni doomu aadama bés bu ne kooku war naa doon koo xam dañ koy tàggat tàggat gu wér yóbbu ko ca barab yi nga xamante ni dañ ko fa la ñuy tàggate tàggat ko tàggat wu jaar yoon wu tege ci xam-xam na ba mu xam responsabilité bi mu yor la su fekkee xamul responsabilité bi mu yor nag daanaka li muy def mooy day def ni ñëpp di def rek waaw moo waral it du mën a produire dara mais day doon mais nag jàngalekat boobu day doon koo xamante ni day dund ci biir société mais du jariñ aw société waaw day nekk nit koo xam day nekk ci biir société waaye li naan al umraanu al bashari nga xam ne kii day mën a baykat bi day mën di day mën di ceeb bi rëbbkat ne ca géej di jën wi kee mën a indi suukar si kee mën a kenn ku ne mën a indi la ñu mën koo dajale mu doon lu mën a jëfandikoo kooku day doon koo xamante ni moom day nekk ci société mais koy day doon nit ku yaacaara du mën a jariñ ab société ngir kat moom xale bi rëcc na ay waajuram mais indil nañ ko ko waaye moom formation ba war a nekk ci moom ba mu mën a defar di tekkul ci moom moo tax ma ni la ci biir waxtaan am na xale yoo xam ne gisuñu école ni bii Abu Salima la gisuñu ko